wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi ñoo ngi sant sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala sant ko Yàlla ak màggaayam di ko ñaan mu dolli xéewal ak jàmm ak barke ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mbokk ñi ñëw ak i saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ginaaw loolu ñu ngi dellu si waat suñu jotaayu waxtaanu fajar eh, di leen nuyu yóbbu lislaam wa assalaamu alaykum wa kon ñu ngi continuer yéen ci suñu téere bi ñu bokk moo di aljaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi muhammad abdillah ibni abi zaydin al qayrawaani al maaliki alayhi rahmatu ñaan sunu Boroom tabaraka wa taala wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf kon dañuy continuer ak yéen rek nga xamee ne fi lañ yemoon démb mooy xadis boobu ñu doon jàng Yonent bi alayhi salaatu di ci wax ne bàyyee naa leen ñaari mbir yoo xam ne saa soo leen ci jàppee doo leen sànk te mooy téere sunu Boroom tabaraka wa taala ak sunnaam mooy xadis bu daw yaram nag xadis la boo xam ne xadis bu jara bàyyi xel la boo xam ne mooy muccukaayu képp koo xam ne ab julit nga nekk julit bu dëggu te it daal dëggal teg euh, ci mbokk julit yi buñ continuer ci beneen xadis boo xam ne ci xadis yi tàmbali woon la yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam da ciy dénkaane li nga xam ne moo di sunnaam qaala alayhi salaatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa wax ne alaykum bi sunnati wa sunnati al-xulafaa'i ar-raashidiina ba'di loolu firi woon nañ ko ba ci démb nee na maa ngi leen di dénk sama yoon bi may jaar ak yoonu ñi nga xam ne ñoo may wóotu nekk ñu giddiku ñëw ci sama ginnaaw addu alayha bin-nawaajiz nee na sunna soosu na ngeen ko jàpp ca na ngeen ko matt ca dégg ja wa iyyaakum wa muhdathaati al-umuur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala nee na wattandiku leen sos ndaxte lépp lu ñu sos ak fent la te fent ku nekk ak réer la al xadis bi al imaam Abu Dawud solo na ko kadhalika al imaam Tirmidhi ànd ak xaw a ku nekk seen biir ci riwaayaat yi ibnu Maaja ibnu al imaam Ahmad ak al imaam Daarimi ak al Xaakim ak ñeneen indi nañ ko ci seeni téere muy bu wér boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu ciy dénk ñu jàpp ci sunnaam dénkaane bii nag soo xoolee xadis bi al imaam imaam al imaam abu muhammad abdullah ibn abi zayd al-qayrawani am lim ci dagg rek la ko ci dagg indi ko te moo di lu aju ci li nga xam ne moo di dénkaani ci sunnaam waaye la jiitu xadis bi yonent bi alayhi salaatu dafa njëkk am lum xibaare ndax jamono jooju xadis bi dañuy wax ne yonent bi alayhi salaatu bokk ci xadis mujj wax ni ko al-Irbaad bin Saariya moom bi nettale Abi Najiix wala Abi Najiix radiyallahu anhu wa ardaah yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo dénk dañoo waar waar goo xam ne waari kuy tàggoo la kuy waaja faatu bokk na ci aada yi kuy waaja faatu bala moo faatu mu dénkaane eh, comme ni nga xamee ne kuy tukki bala moo tukki day dénkaane aha eh, day dénkaane loo xam ne bu fi jugee ñam fi bàyyi loolu buñ ci jàppee danañ mën a dañ mën a jariñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadis bi day dénkaane ndax waa ji wala saxaabi bi radiyallahu anhu wax gi mu wax ne dañoo dénk dañoo waar waar goo xam ne sun xol ya da caa tiite su ronqañ ya tuuru ndax xol moom saa su tiitee rek te yàlla waral ko ronqañ ya day tuuru ronqañ ya day tuuru wala xol ba dana ay ronqañ jooy ñaari façon jooy jooy xol ak jooyu ay bët lu ñoo xam ne nag seen rongañ yi bët yi da leen lool ba noppi itam xol bi gaaw a tooy lool te saxaaba yi noonu lañ meloon radiyallahu anhum wa ardaahum yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax rek seen xol yi da koy gàttandu radiyallahu anhum wa ardaahum loolu dinañ ñëw ci ñoom seeni ngëneel ñoom saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam di ñoo xam ne ginnaaw yonente yi niñ leen bëggee wareesu ko bëggee kenn parce que liñ def kenn defu ko radiyallahu anhum wa ardaahum gëneel liñ am ginnaaw yonente yi alayhim asalatu wasalaam ci biir doomu aadama yi kenn amu ko loolu mooy li wér ci alquran wér ci sunna yonente bi alayhi ci waxi as-salaf as-salih tax al Ahmad rahimahullah ci usulu sunna day wax ne képp koo xam ne jël benn baat di ko jëmale ci kenn ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam te lam ci jublu mooy leen kooku borom bidaa la loolu bokk ci wax yi mu wax yi mujj wax ci usulu sunna rahimahullah wa tax Sufyaan ibn Uyayna bokkoon ci as-salaf saalih day wax man nataqa fi asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi kalima fa huwa saaxibu bid'a neena wala fa huwa saaxibu hawa alimaamu albarbahaari indina athar boobi ci sharxu sunna neena képp koo xam ne wax nga baat bu ñaaw benn baat rek nag ci àndana yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam neena kooka borom bid'a la borom hawa la borom bànneex borom bànneex nag as-salafu saalih bu ko mas buñ ko masaana wax mooy saaxibu bid'a ni ko cheikhul islam ibnu taymiya alayhi rahmatu rabbil alamin doon taqriire ci téeram boobu di al istiqaama nee na képp koo xam ne wax nga lenn benn kaddu ci àndoona yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaddu gu ñaaw nee na kooku borom bànneex nga ndax ñooña kenn mënta wax ci ñoom lu ñaaw ku ko def rek yow sa jëm bopp yaa ñaaw yaa bon yaa bon ab xol bon li nga xamee ne moo di aw làmmiñ yàlla ñu yàlla musal ci aw saw ay ak yépp koo xam ne ku mel ni yow la te loolu buñ koy wax ñépp seen xel kenn ku nekk sa xel dana dem ci ashia ar-rafida ñooñu nga xam ne ñoo ñi yées ci kaw suuf bokk na ci ñi ci kaw suuf ni ko al-imaam al-Qaxtaani waxee ci an-Nuuniyya inna ar-rawaafida sharru man wati'a al-hisa min kulli insin naaqitin aw jaani madaxu nabiyya wa xawwanuu asxaabahu wa ramawhum bizulmi walcudwaani xabbuu qaraabatahu wa sabbuu saxbahu jadalaani cinda allahi muntaqidaani fakaannamaa aalu nabiyyi wa saxbuhu ruuxun yadummu jamiicahaa jasadaani ñii ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa saxbihi wa sallam nii lañ meloon ci ragal yàlla ci mbaax ci seen xol ba tooy gum tooy ak ak sew gum sew ci maanaam gaawa euh, Euh, maanaam jeexitalu waaye tamit ci dékkandu li nga xam ne moo di alquran ak sunna moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu waaree ba mu waxee rek seen xol ya daa tiit wa'adana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun ñi la ko waxee moom saxaabi bi radiyallahu anhu wa arda ñu ne ko ka annaha maw'izatu muwaddi'in fa awsina lii day daa mel ne dénkaane kuy tàggoo la kon bokk julli di xadis bi bokk na ci xadis yi alayhi salaatu wasalaam wax kon nga xam ne lim fi wax du loo xam ne lu ñuy folli la maanaam daf koo dénkaane allahu akbar mu dénk leen ñeenti mbir euh, moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu njëkk wax qaala alaykum bi taqwallah maa ngi leen dénk ragal yàlla ci lu ak ci lu feeñ ragal yàlla nag buñ ko waxee booy nit ki def ndigal yàlla yi ngir yaakaar tuyaabay yàlla bàyyi tere yàlla yi ngir yaakaar ngir ragal mbugalum yàlla azza wa azza wa jal mooy digganteem ak boroomam benn kaaraange la ci def boo xam ne moo koy muccal ci li xam ne moo di merum yàlla muccal ko ci du may yàlla muccal ko ci mbugalum yàlla muccal ko ci sawara te loolu mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem te weeru koor wi ñu jëm si looloo ko tax a jug mooy nit ki mën a ragal yàlla yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaquun muy doon lu jar a bàyyi xel eh, naam moo tax Talq ibn Abdillah day wax ne at-taqwa hiya amalun bi taa'atillah ala nuurin min allah rajaa sawaabillah wa tarkun li ma'siyatillah ala nuurin min allah xiifata azaabillah neen ragal yàlla mooy jëfe ndigali yàlla yi teg ko ci alquraan ak sunna ngir yaakaar tuyaaba yàlla bàyyi tere yàlla yi teg ko ci alquraan ak sunna ngir ragal mbugalum yàlla ndax li ngay ndigal yi ngay def faaw day doon yoo xam ne nag santaane yi di benn li def ci ci di ko jàppee topp yàlla day doon loo xam ne alayhi salaatu wasalaam moo koy jàngale alxuraan ak sunna ñoo koy jàngale waaye doo topp yàlla ci ay bidaa ñoom saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu lañ meloon falaa ya'buduuna allaha bil jawri wal hawa ala bidaa'il idlaali ya saaxi faaqila lii mooy ahlu sunnati wal jamaa ñoom duñ yàlla ci ay bidaa ak i bànneex falaa yacbuduuna allaha biljawri walhawa ala bidaci lidlaali yaa saxi neena kadalika booy bàyyi lu yàlla tere day doon loo xam ne itam yàlla ko yonentam ñoo ko tere maanaam bay bàyyi lu ñuy tere day doon loo xam ne yàlla ko yonentam ñoo ko bàyyi tere waaye doo doo gis nit ñi rek ñoom nit ñi dañoo dañoo dañoo garaaw lool gaaw ma wa wax ne di baaxul nangam ni moom baaxul moom soo ko laajee fooy ñu ne ah daa baaxul rek. loolu booy la loolu mooy li lay laaj ji maanaam ñàkk baax gi nga naan gi nga daa baaxul laay laaj foo ko teg kon bu ma tontu tontuwaat naan moom mooy daa baaxul maanaam dégg naa ne dégg naa li nga wax ci ne ci ne daa ñàkk baax léegi la ma soxla mooy nga leeral ma preuve yi wane ne baaxul waaw waaye nangam baaxul rek ndax garaaw lu ñaan lu baaxul ci aada waaw waaw mu ci aada de moom ci aada lañ baaxoo xam mooy ku ko def wootu musiba mën na laa gaar te lañ dañ baax ci dañ xam ci baax aadam ko defee ñu xam ne kon ci aada la ñàkk baax waaye baaxul rek nee na maa ngi leen di dénk itam dégg ak topp wa in ta'ammara alaykum abidun li donte ab jaam moo leen jiite da ngeen dégg te topp lii alayhi salaatu wasalaam moo ko santaane muy ñaareelu dénkaani ginaaw ragal yàlla gi ragal yàlla nag moom la yàlla dénkewoon la jiitu ña jiitu woon ak ña mujjoon cheikhul islam ibnu taymiya alayhi rahmatu rabbil alamin def na ci benn téere benn risala mu tuddee ko alwasiyatu sughra yàlla def na tawfiq sara nañ ko ko soxla mën nga caa dellu dëgg-dëgg dana gën a leer ku boo ca delloo mi ngi ci mi ngi ci biir barab bi boo ca delloo dana gën nga gën a xam lan mooy ak ragal yàlla mooy xadiis Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu wa ardaah bokku ci ñu alayhi salaatu wasalaam gën a bëgg nga xam ne sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko wax dama laa bëgg ci texte bu leer naa ñi inni uhibbuka ay waa ji des bi lii moo neex waay ah neex na lool de ko alayhi salaatu wasalaam jàkkaarloo yow ne woon dama laa bëgg ci yàlla ah, kooku loolu loolu moom soxna loolu moom moom cheikh yi ak yéen soxna yi moom loolu moom yaakaar naa moom jortu ma ne neex dana ko dana ko dana ko arawati fii ci àdduna allahu akbar moo tax Umar ibn Xattaab yonent bi alayhi salaatu wasalaam ana bis muy aji wala muy umra mu ne ko bul ma fàtte ci ñaan yow sama mbokk en ah, xeeti baat yu neex yooyu nga xam ne alayhi salaatu wasalaam da daan ak càmmam ay saxaabaam di leen ko wax loolu moo tax bëgg giñ ko bëggoon ak niñ meloon ci moom jéggi na dayoo kenn ci eh, yéefari Makka yowoon nga xam ne tu bëggutoon wala sax jamono Eh, ba ñuy xeex nee na ba mu demee ci maanaam jamonoy sulhul Hudaybiya ba mu demee ci Yonent bi alayhi salaatu gis saxaabaam yi niñ mel ci moom bu daan jàpp dañuy bu noppee dañuy njëkkante njàpp mi su fekkee ay loram daa génn bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wasallam wala sax ñu ne lii génne ci gimiñam maanaam ay taflitam dañ koy njëkkante parce que barke la Yonent bi lu mu def dañ koy njëkkante nee na ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashaabi muhammadin muhammada nee na gisuma kenn kuy bëgg kenn comme ni ànd na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa moom nag waxut waxut sallallahu alayhi wa sallam muhammad la wax ñii ñooy saxaaba yi na ngeen dégg te topp maanaam dégg leen déggal leen njiit topp leen donte leen jiite ab jaam la ab jaam du ko fal bu fekkee dañuy tànn njiit ci biir lislaam waaye bu fekkee walla أو تولى الخلافة وتولى إمارة المؤمنين بالغلبة ay tax mu yusma su fekkee dafa méngoo mbirum jullit ñi not leen dal ci seen kaw ci jaasi bi sayf kooku dafa war ñu topp ko kenn wërta génn ci moom ndax génn ko musiba lay doon lay doon rek moo tax ñu naan la sittiina sanatan ma'a al amir xayrun min laylatin wahidatin biduni amir loolu la as-salafu saalih ñoom daan wax ànd ak maanaam am juróom fi juróom benn fukki at yoo xam daa am ku lay jiite ci sa réew wala ci sa àdduna jiite sa mbir di la doxal moo gën benn guddi koo xam ne amul njiit boobaa la cay am ci fasaadi mafaasidi dunya wala yaani mafaasidi dunya wa diin kenn du xam nu toll parce que la cay yàqu kenn guddi googu ci mbiri àdduna ak mbiri diine kenn du xam nu toll moo tax loolu jaaduwul ci doomu aadama yi ñu toog te amul kenn ku leen jiite. loolu Yonent bi alayhi salaam nee man maata wa laysa fi unuqihi bay'a fa mayta fa maata fa maytatan jaahiliyya ku faatu te jaayante wu kenn lañ fi jublu waaye su fekkee am na buur buy àtte lislaam am na imaara am na li nga xamee ne moo di maanaam état bi lislaam te jaayante nga faatu kooku dangaa faatu faatu ceddo ndax ceddo ye ñoom amuñ woon loolu ku leen jiite gi mel noonu loolu bokk toori mbir ñeen moo tax ñenn ñi sax di wax ne jaayante xol moom ñëpp mën nañ ko wala maanaam gëm ne kii sam njiit la ku lay jiite ci sa àdduna waaye nag bu dee jaayante ak moom du jaagee ne ñëpp mën nañ ko du jaagee ne itam fépp la mën a exister ci état yi nga xamee ne xëy na du état yi l'islam du état yi li nga xamee ne mooy mooy jullit xilaafatul muslimin wa imaratul mu'minin mënu fa exister ñoom sax dañ ko xamul faf kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam day wax ne ñi leen di dénk ngeen dégg te topp seeni jiit da nga leen di déggal toppal leen ci loo xam ne lu baax la lu jar a bàyyi xel la maanaam amir wala xalifa su fekkee dafa digle dara dañ koo war a dégg dañ ko war a topp bu fekkee dafa santaane dara fekk mu nekk lu baax waaye bu dee lu baax la nag dee su ko topp ca loola mais dee su génn ca moom lu jar bàyyi xel la. ab buur bu waxee naka sudul noonu wala mu santaame naka sudul noonu wala muy def naka subul noonu kenn du wax ne kii dafa nekk ku bon léegi lañ dañuy jëndal ci kawam déedéet maanaam dañ koy bañ a topp ca loolu rek waaye yeneen yi ci des dañ ko cay topp ndax génn sa amir di dal ci kawam su boobaa loolu boo ko defee doo am jàmm parce que ki ngay génn jëm ci moom moo lépp doole boo du sax bala sa génn gi yow xam na ko ci moom ci boppam moom xam xam na lu xam na lu ñu mel moo tax loolu lu jar a bàyyi xel la. moo tax balaa génn sañ a dagan génn dal ci kaw buur ñetti charte yi da cay daje la ca jiitu mooy lan mooy nañ gis kéefar gu leer nañ illaa an taraw kufran bawaaxan fa indakum min allahi burhan kéefar gu leer nañ kii toggoo kéefar gu leer du kéefar goo xam ne yow yaa ko taawilal sa bopp wala mu doon loo xam ne lent la ci yow wala loo xam ne da ngay jaax waaye na nekk lu leer la alayhi salaatu wasalaam wax kooku mooy charte bu njëkk ba beneen charte bi ci des mooy ngeen am kattan ci mën koo dindi man nga faa tegg te fitna mën naa bañ a am lool maanaam da ngeen dem rek teggi ko coup d'état yi faral di am ni nga xam ne ña koy def xëy na ñaari xuwaat la ñaari kon ñaari kattan ñaari kattan lay doon ñetteel ba mooy na ngeen mën na ngeen fa mën a teg ku fa gën ku ko gën xun ko xam ne moo ko tànn nii rek waaye ku ko gën lañ wax waaw charte yi bu xasee dañ boo xasee daje te yéen ngeen am kattan ci loolu. waa ji def kéefar gu leen nañ ngeen man ngeen man koo changer koo xam ne ku ko gën la su boobaa loolu dagan nañu génn jëm ci moom daal koy dindi teggi ko benn fitna mën naa bañ am loolu loolu pour nga gis ko ci yi nga xam ne ay état la yoo xam ne coup d'état day faral di am da cee faral di am loolu jafe la léeg-léeg sax kañ fay teg wala kay kay kay wax ne moom mooy mooy coup d'état kooku mooy yées sax booy xool kon jëmmi loolu l'islam na ko santaane wut waaye waxuñ ne mukk day am waxuñ ne l'islam daa santaane eh, ci ne dañoo war a génn ci njiit yi déedéet loolu day doon loo xamee ne rek lu gaar la luy am waaye imaara moom fi fi muy saxee nga xam ne yoon la yoo xamee ne yu set wicc la mooy kuñ tànn wala koo xamee ne dañ laa defal falu ko lewante maanaam ki fi nekk moo wax ne bu ma faatoo na ma dondu na toog ci xilaafa gi ñu jaayanteeg moom ca loola kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi dafa jàngale ñu topp suñuy njiit déggal leen ci loo xam ne lu baax la donte ñu jiite dafa doon koo xam ne eh, ab jaam la dëkk sax Éthiopie dañ ci waaye day wax ne kooku ko xam ne ku ci maanaam solo daal xam ne ay catam sax dafa dagg su boobaa loolu la mu lay jàngal ci ne mooy bu ñuy tànn kenn du tànn kooku bu ñuy tànn ci biir l'islam alxilaafatu fi Quraysh la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci waa Quraysh la ñuy tànn ci biir arab yi su fekkee mooy loolu mooy li gën su fekkee amuñ nag ku baax ku mel na moom ñu tànn feneen waaye kenn du tànn ku mel noonu waaye day jublu day jubloo wax ne la gën a suufee ci ci fal maanaam ya nga xamee ne ci ñàkk a jaadu sax la amee ak pal goo xam ne amul ci lu jaadu amul ci aw yoon woo xam ne wu islam santaane na mooy ku mel nii kenn du ko fal maanaam bu fekkee dafa not nit ñi ba dugg ci biir ci seen biir nekk seenum jiit kooka bu xasee nekk ji xalifa kooku dañ ko war a jaa dañ ko war dañ ko war a déggal dañ ko war a toppal dégg topp moom loolu moom fépp la mën a xam état yooyu duñ état ña seen luwaaya boog lay wax euh, du luwaaya yoo xam ne atte l'islam wala lenn ci luwaaya boo xam yoo xam ne état l'islam yi at yim ci mën doon da nga war a dégg da nga topp waroo nekk di dal ci kaw buur wala nga di ko ŋaññi wala nga di ko saaga ci kaw li nga xamee ne moo di minbar yeeg di wax lu ñaaw lu ne nga dégg ci donte da ngaa dégg lu la naqari lu jafe lu jafee dégg la nag yonent bi alayhi lu jafee accepté la itam nag waaye yonent bi alayhi salaam moo ko waxoon Yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waxal lu mel kon ñu ngi leen di dégg ñu ngi leen sant ngeen dégg te topp Yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegaat ci leneen nee na wa in ta'ammara alaykum abdun fa innahu fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilaafan kathiira Allahu akbar nee na ku ci dundam gudd dana gis juyoo gu bare bare bare bare kathiiran la Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax fa sayara ikhtilaafan kathiira te loolu saxaaba yi ye seen fan gudd gis nañ lu ni mel ku ci dund ci yéen fanam gudd nee na kooko dana gis juyoo bu bari damay juyoo gi am ci biir lislaam rek waxuñ juyoo goo xam ne juyoo gu la goo xam ne mën naa bañ a ta mën na cee bañ a am ci wàllu fiq ak ci aju waaye juyoo gi mooy juyoo pas-pas juyoo doxalin juyoo méthode juyoo manhaj kii fas lii kii fees fas leneen ci pas bay takkaliko mais ixtilaaf la wax waxul xilaaf ixtilaaf ixtilaaf boo ko tax xilaaf ixtilaaf mooy juyoo goo xam ne ak tàqalikoo da cay am ñeen da ko gis lii xabar la bu bàyyeekoo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te dañuy wax ne arkaanu sidqil xabari arbaatun wala xamsa al ilmu wal o wassidqu wannusxu yenn sax di ci boole alfaamu xibaar bi ak ponk yi wane ne xibaar bi dëgg la maanaam faaw ki koy xibaare ñeenti ponk yi day da ci moom la ca jiitu mooy day am xam-xam te kenn du sikki sàkk ci ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam a'lamul umma mooy ki ëpp xam-xam ci xeet wi loolu moom ku ko ku ko ne lu bokkut loolu moom jàpp ne am na keneen ku ëpp xam-xam ci diine ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku loolu nga def kéefër la beneen bi mooy albayaan mooy leeral te la shakk ci ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam a'lamul umma mooy ki gën a abyanul umma mooy ki gën dàq leeral ci xeet wi dàq gum ci xeet wi sax moo tax yàlla ne ko maa wàcc ci alxuraan ngir nga leeralal ko nit ñi su fekkoon am na keneen ku ko dàq leeral ni muy leeralee fekkoon am na keneen ku mel ne moom yàlla def ko ab yonente yàlla def ko ko moom def ko alayhi salaatu wasalaam waaye def gi ko ko def mooy mooy jàngale ci nekk moo ko dàq lépp lépp ci diine ji moo ko dàq ñëpp mu jeex lépp lu ñuy def ci diine ji moo ko dàq ñëpp mooy ki dàq leeral ci xeet wi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun waaye wasidqu kon ñaareelu ponk boobu mooy na nekk ak leeral ku mën a leeral ñetteel ba mooy dëggu kii xibaare faaw day nekk nekk ku dëggu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam asdaqul umma mooy ki gën a dëggu ci xeet bi li mu wax lépp lépp lépp lu dëggu la amut benn jeexi jaax ku jàpp ne alayhi salaatu wasalaam nekkul ku dëggu kooku kooku génn nga alaafiya ñeenteel ba moo di an yani an nusxu mooy laaya biir mooy alayhi salaatu wasalaam ansaxul umma mooy ki dàq laa bi xeet wi ponk yi bu dajee ci doomu aadama xibaar ba muy wax dëgg la te alayhi salaatu wasalaam lii daje na ci moom kon la muy wax lu wér la te it bokk na ci li ngi wane na lu wér la mooy réalité lam wax dafa tàbbi di wane ne yàllaa ko yónni sallallahu alayhi wa sallam ji yoo ko ma nga tàmbalee jamono saxaaba ya ba xawaari ji génnee ci ginnaaw qadiyatu tahkim bi ay Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bi ñëwenoo ci qadiyatu tahkim ma Abu Musa ashari ak Amr ibn al-As daal di waxtaan ba déggoo ñoom ci lañ génn ne yéen ay yéefar ngeen yéefarloo saxaaba yi Yonent yi alayhi ci jàpp ne ku toggoo bàkkaar bu ma kooku yéefar nga loolu mbokk jullit ji lu a bàyyi xel ci ash-Shi'a feeñ al-Qadariyya feeñ Abdullah ibn Umar wax ne ñoom set naa ci ñoom wicc moo tax ñooña ñi nga xam ne dañoo teengal xadari yeegoog jamono jooju lañ feeñ ba suñ joon yàlla tey ji yeegoogu mi ngi am jotaay bi waxtu wi dab nañu suba ak jàmm foofu la ñuy continuer jàngat beneen xadis wala li des li des ci li nga xamee ne moo di lañ jàngoon keroog ba defee door jëlaat beneen bind bu bees insha allah eh, xam na waxtu bi dab nañu kon juyoo gi ci jamonoy saxaaba yi lañ ko gis muy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam moo ko waxoon ta parce que li muy dénkaane te mooy ñetteelu dénkaan yi dafa nekk lu ko lu ko lu ko lu ko lu ko lu ko ñor lool ndax jamono jam wax ne falaa koy dénkaane jamono jooju pour pour def loolu day jafe moo tax juyoo bu amee pour nga jàpp ci suñu mat du nekk lu yomb kenn ku nekk day xacc day day day xëcc jëmale ci kanamam kenn day xacc jëmale ci jëmale ci booram wax ne moom moo nekk ci dëgg keneen ku lu moom ci ay caaxaan la nekk kom ni ni ngeen ko xamee kon loolu lu alayhi salaatu wasalaam xibaare la suba danañ ci danañ ci gën a ñëw insha allah li ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'ala mu defal ñu tawfiq su fekkee am na ay laaj ñu door a tëj ci wi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallama tasliman kasiira